A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah. Wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Amma ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil an'aam. Ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. wakadalika fatannaa baadahum bi baadin liyaquuluu ahaulaai manna allahu alayhim min baynina alaysa allahu bi aalama bishaakiriin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab juróom fukk bi ak ñett mu ne wakadalika mu ne na ko noonee nag wala na ko nii nii nag fatannaa laay daal di fitnaale nekk koo xamante ne nii damay damay saytu nekk koo xam ne damay nattu ba'dahum lenn li muy lenn ci nit ñi bi ba'din di leen nattoo leneen li li yaqulu jël ñi nga xamante ni ñoom la ñuy doyadal jox leen li nga xam ne mooy leer ñoom ñooy ñi nga xam ne en général ñooy njëkk nangu li nga xam ne mooy woote yonent yi salawaatullahi wa salaamuhu ndax gis nga ko kuffaaru Quraysh yi ñii ñu doon xeet naan ay Suhayb ay Bilaal ak yi ay Saad ibn Abi Waqqaas même bu dee bokkoon na ci kilifaay Quraysh yi waaye mooy temps yooyu bu bariwul alal loolu la ay ñoom Miqdaad ibn Amr mi ay ñoomin gaa yi ñoom Ibn Mas'ud ñi Ruway'il Ruway'il Ghanam moom mi nga xam ne moos as càmmkatu la woon boo xamante ni Uqba ibn Abi Mu'ayt mi bokk ci kilifa yi la doon sàmmal kooku moos ñooy ñooñu gis nga noon ñu leen di xeebe di leen xeeb nga xam ne ñooñu ñuy xeeb daanaka ñoom ñooy nangu li nga xamante ne mooy mooy ñooy nangu li nga xam ne mooy leeru borom bi léegi nag bu ko defee ña leen di xeeb te nekk kilifa ya borom ndomboy tànk ya nag loolu nag def leen kaa quoi ñoom dañuy foog ne loolu ci boppam mooy wane ni ñuy ñëwunti dëgg parce que bu doon dëgg la quand même woyofu mbubb yi duñu ci jiit du waxoon nañ la ko fan yële ne loolu la fu Abu Jahlin doo woon xonoon naan gaa yi waa gaa yi nag waa Quraysh nag man Abul Hakam maay wax ak yéen nag waa tasbiquna zinniratuna ala rushdin moo yéen yaakaar ngeen ne moo la pauvre zinniram yi waxoon nañ la jigéen la woon boo xam ne Sayyidna Siddiq radiyallahu anhuma moo ko libéré woon ndax ab jaam la woon bu gaa doon toroxal ndax lim gëm boroom bi tabaaraka wa taala mu gëm bët ya de bët ya dem <laughs> ah ku weddi laajal zinniiram yi sawaay suñu yàlla yi ba mu ko weddee lañu yóbbu bët yi ba gisatul mu ne leen waxu ngeen dëgg suñu boroom daal di koy delloo bitam ay bëtam léegi nag ñoom bokkoon nañ ci yooyu ne kii nii bu atasbiqu naa abu jahlin doon wax naan moo yéen yaakaar ngeen ne yéen bu doon lii Seydina Muhammad nii alayhi salaatu wassalaam doon woote bu doon dëgg la moo yaakaar ngeen ne la pauvre Zinniira way miskin miskin miskin waaye Zinniira mii yaakaar nga ne moos moom dinañu ci jiitu lool xam ngeen ne doo am de suñu boroom nag ne maa def loolu wa kadhalika na ko noonu fatan naa laay laay laay laay sa nattoo baadahum lenn li ci ñoom nit ñi mooy yàlla bal bi baadin ci ñeneen ñi mooy nattoo en général ñi am alal du ñëpp nag ak borom domboy tànk yi léeg-léeg rëy da leen di yomb parce que mooy li suñu borom wax ne innal insana la yata arraahu stana innal insana dëgg dëgg nit ki mooy ki nga xam ne yarwul soobuwul ci alquran soobuwul ci xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam même bu dee jullit la mooy jikko jii nii du denc ci moom mooy c'est très rare nga gis koo xam ne moom soobuwul ci dikk ci ci ci alquran ak sunna ba pare intègre xaw lii mu mucc ci am na nag ñu mu ñu borom bi di musal ci loolu même bu dee ne seenu xam-xam ak seenuk soobu ci l'islam des na waaye nag mooy dañuy nekk ñoo xam ne en général ñoo di ci mucc mooy dañoo nekk ñu dal ñoo xamante ne du ñu parax ba pare am xel tamit da koy utiliser même bu dee gëmuñu du dara comme na nga xamante ne noonu la al Ashaj ibn al keroog bi mu ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay nitam di njëkkante ndax xër gu ñu bëgg ndax gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di way di ñii di gaaw daw ngir agsi ci moom bi mu agsee dafa yeew gëlee moom fee daal di dem sangu ji ba pare wala en tout cas de échanger wu ndax ci àll bi lañ jóge désert beeg poussière bi mu échanger wu sol yeneen yére yu bees daal di agsi yonent bi alayhi salaatu kontaan ci moom ne ko yow de am nga ñaari jikko yoo xamante ne nii yàlla sopp na ko yonentam daal dina koy sopp alayhimas alayhi salaatu wassalaam mu ne ko yonent ma lay saa dama lay laaj ndax jikko yooyu dama ko fexe def effort ba am ko wala yàllaa ma binde noonu mu ne ko yàlla moo la binde noonu nga gis ne kooku doon dóor a ñëw mais parce que xel la utiliser loolu nag lu raar la voilà mooy mais en général ñi nga xam ne ñooy boroom alal yi ñoom bu ñu amee rek nit fu mu amee rek arraahu innal insaana dëgg-dëgg nit la yatgha da nga koy gise mu commencé beew di féete nit ñi kaw di jàpp ne fii mu ne ak dundam mooy or mooy jamaa sax léegi dund ñeneen ñi mooy weñ gu xomaat ba daal di yàqu léegi nag noonu lay gise di gise nit ñi tout le temps de haut ku mel noonu nag moom mooy baaxul ñu mel noonu nag buñ gisee en général ñi leen gën a suufe nekk ci diine ñoom duñ gëm ne bon ñii nii liñ nekk baax na loolu nag suñu borom nag ne loolu maa ñeneen ñi nga xam ne mooy bu nam nee bàyyi ña ca kaw ñoom ñu deewe kéefër da leen day bàyyi rek tout le temps ñuy xoole ñi bëtu taqiir bëtu suufeel bëtu ñàkkal solo bëtu ñàkk amal fayda ba pare jàpp na ñoom mënuñoo nekk ci lu baax te loolu moom la Abu Jahlin ma sa xoole yonent bi alayhi salaam loolu moo tax gisoon nañ ko ci yaa yaa ñaari jotaay wala ñett bi nga xam ne moom la doon wax al Axnas ibn Shariq bi mu ko naan est-ce que Seydina Muhammad mi wax na dox na dëgg mooy innahum laa yukadibuunak ci laaya boobu gisoon nañ ko dëgg-dëgg waa Quraysh ñii du yow sa personnage du yow dëgg-dëgg la la ñuy weddi waaye laayaay borom bi da xam nañ ne inna muhammadun xaq gis nga keroog ki nga xam ne mooy abul abu abu abu abu aban ali di abu safwan di umayya na xalaf keroog bi ko axaahul axuhul bi nekk ki nga xam ne mooy Saad ibn Muaad radiyallahu taala anhu daal di woon wax ne ko yow toppal fële ba mu daje ba mu joteeg Abu Jahlin gisoon nañ keroog bi ñuy gis suuratul anfaal ba mu ne ko yow toppal fële yonent bi sax alayhi salaam nee na yow ñoom ñoo lay rey mu ne ko nga ne nga ne lan lan fan la ma rey mu ne ko waxuma xaw ma léegi nag ba mu demee wax ko jabar ji jabar ji dana ko laay laay kon de yow bul génn keroog bi Abu Jahl leen di wër di ëmmate nit ñi naan leen kaay leen badar ay wët ña ngi dabi suñ njëgg ma ndaw sa dane ko jabaru Abu Safwan naam jabarum dane ko di Ummu Safwan dane ko foo jëm xanaa déggoo li la sa mbokk al bii bi wax mu ne ko non damay jéggeeg ñoom bu fii rek ñëwaat mu ne ko ah fàttalikul li la Seydina Muhammad waxoon te moom du wax lu dul dëgg moom dëgg kese lay wax loolu dama ko ci fàtte yokk dëgg kese lay wax mu leen woo ci diina ñu bañ lan moo tax ñu lànk am na ñu koy weddi moo tax dëgg-dëgg moom lañ weddi waaye laayay borom bi tabaaraka taala lañ gëmul te ba ko defee nag lañ mujj nekk ñoo xam ne noonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam lañ mujj doon ndax ku weddi laayaay borom bi di nga ko fekk di nga ko diggaaleeg ki nga xam ne mooy rasuulu rabbina alayhi salaatu wassalaam kon nag su suñu borom noonu lay fitnaale ñenn ñi rawatina boroom doom ba tànk yi léeg-léeg dañuy am benn genre xebaar xolaate mépris envers ñi nga xam ne amuñu dara di leen xoole du o jàpp ne ñoom liñ nekk baaxul te tamit bon ñii duñu xalaat naata dañoo suufe xel ak ni ñuy xalaate moo tax ñu nekk fii di dund dund yu mel nii boo gisee ba léegi xam nga ku faar yi noonu lañ am buñ gisee ay jullit yoo xam ne ni ñu nekk gëm ko dañ naan vraiment si pauvres la nga xam ne ñu ngi ci moyen âge la ñuy dund quoi ñii vraiment war nañ leen indi les lumières quand même du vingt et naan ay lislaam ay safaraaki àjjana yi am na ñuy waxati ñu naan ay wanañ appliquer charia loolu dinañu ko bàyyi di leen yërëm parce que dañ leen di xooli de oh, o loolu nag borom di tabaaraka wa taala moo def ñii mel nii ñii ngir mu fitnaal ñenn ñi mu ne wa kadhalika nga noonu fatannaa laay nattoo ba'dahum lenn ci ñoom bi ba'din ci leneen li li yaqulu ngir nag ña koy ña ciy rëy di wax yi yaakaar ngeen ne ñoom Suhayb ñi ñoom Ammaar ñi ñoom Bilaal ñi ak gaa yi ñoom ak Miqdaad ñi manna Allahu alayhim ne ñii la borom bi xéewale ah ñii yéen jàpp ngeen ne ñii la borom bi defal xéewal gu rëy quoi min bayni alayhim min baynina ay waay defal leen xéewal goo xam ne ci suñ biir ñoom daal la leen a seppee ndeysaan borom bi defal leen ak yiw defal leen li gën ñoom ñoo ko yor ci suñu biir daal ñun ñu bàyyi ñu noonu ay waay jile gaa yi daal ñoom ñoo gis seen bopp te xamul na ñoom ñu koy wax ñoom ñoo rëy suñu borom ne alaysa allahu mu ndax boroom bi tabaaraka wa taala nekkul bi alama nekk ki nga xam ne mooy ki xam dëgg-dëgg bi shaakiriina ci ñi nga xamante ne ñoo ko sant te ñoo ñooñu ñoom lay gindi mooy ñii ngeen di xeeb borom booy fu mbubb yii ñii ngeen jàpp ne par exemple seen baay moom de toute façon waaye yow kii seen baay yorul turu wilaaya sant wilaaya ñu ne la sant wilaaya daa amul wilaaya fu nekk la am loo nekk mën naa am waaye yow ma képp koo xam ne day dund ci kaw suuf jombul suñu borom yëkkati la nga féete kaw sax koo xam ne sëtu yonent bi alayhi salaatu wassalaam la loolu bu dee loolu la kon bu ma wax sëtu keneen ku man di doon voilà kon affaire baa ngoog est-ce que yàlla nekkul moom moo gën a xam ñi nga xam ne ñoo koy sant dëgg te ñooñu ñoom lay yëkkati léegi nag ñi ci des mu fitnaal leen ci ñoom mooy dañ leen di xeeb ndekete yoo xeeb googu mooy wane ne faat ñoom raw nañ leen mu ne wa iza jaaka te bu la dikkalee alladina yu'minuna ñi nga xam ne ñoo gëm bi ñii ñoom ñuy xeeb ñoomin Seydina Bilaal ki ñoomin Ammaar ñii ñoom Seydina Suhayb ñii ñu la dikkalee bi ayatina ñi nga xam ni ñoo gëm sama laaya yi bu ñu la dikkalee faqul wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salaamun aleykum nee leen nuyu leen ak jàmm dalal leen ak jàmm jàmm sa boroom jottali leen jàmm sa boroom aleykum yal na nekk ci yéen kataba rabbukum seen boroom de daal nay dogal te bind na alay rabbukum seen boroom ala nafsi moom mi nga xamante ne ni alhamdulillah moom la dara warul moo war lool boppam ala nafsihi rahma ci kawam kene moom ak yërmandeem kese la leen di defal yéen ñii ngeen xamante ne nii yéen a gëm sama laaya yi na annahu kana dëgg-dëgg man amila minkum képp koo xam ne yëg leen ne képp koo xam ne jëf na ci yéen su an loo xamante ne ñaawteef la juum na def bàkkaar juur na def xati'a def bàkkaar rëcc rëcc bi jahaala fekk ba mu koy def ñàkk xam la wala sax xamoon na ko mais daf koo fàtte loolu ba daal di koy def summa ginnaaw gi taaba gi mu tuub daal di dellu ci boroomam min ba'dihi ginnaaw bàkkaar boo bële mu def wa aslaha daal di yéwénal réparé def lu baax place lu bon lam defoon fa annahu na xam ne kooku de dina fekk boroomam nekk ghafurun aji jéggalaakoon rahimun aji yaatu yërmande mu ne wa kadhalika naka nii nufassilu al-ayati la ñuy tàqalee li nga xam ne sama laaya yi de wali tastabiina ngir nga leeral yow sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam sabi wali tastabi mujrimiina ngir mu leer boo sabiilul mujrimiin ngir mu leer li nga xamante ne mooy ha feeñ ne fang sabilul mujrimiin yoonu ñi nga xam ne waaye jomb ñoo jaamu ñi leer naññ borom bi daa leeral ci alquran yoon wu baax leeral li nga xam ne mooy woonu dëngate bu ko defee mu leer naññ yéen ñi gëm yàlla man koo moytu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ala